alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saadisi wa saalisi wa salaasiin ba'dal mi'atayn wa an Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat qultu yaa rasuulallaahi naral jihaada afdalal amal afala nujahid faqal lakunna afdalu aljihad hajjun mabrur rawahu albuxaari rahimahu allahu taala kon alimamu alhafidu annawawi rahimahullah muy ñëwaat ak ñun ci suñu kitaabul hajj baabu wujubil hajji wa fadlihi buntu bi nga xam ne di wax ci ngëneelu waruk waruk aj ak ngëneelu aj ay la ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille deux cent soixante quinze eh, mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu di sahaaba ba jële woon xadis yi jiitu woon waaw ñeenti xadis ci ginnaaw ci moom la ko jëloon muy saydina mawlana abu hurayrata radiyallahu taala anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi qaal al umratu ila al umra al umratu ila al umra kaffaratun lima baynahuma kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illa al janna tey ñu war a gis xadiis bi ci tegu tey nag mu jële ji beneen saxaaba mu ne mille deux cent soixante seize mu ne waan Aïsha bi mu ngi jële ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha annaha qaalat nee na nee na qultu damaa wax ya rasulallah waaye ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naraa ñun kat dañoo gis ne te xam nañ jële ci loo xam ne yaa ñu ko xamal al jihaada xare ci toolu yàlla yulli sa coo sa dayok coono sa alal sa bakkan ci yoonu yàlla afdal al jihaad afdal al amal ci jëf yi nga xam ne ñoo gën afdal bii tekkiwul ne jihaad moo gën ci lu ñu doyal ci lépp déedéet mooy bokk na ci liy gën afala mujaahid mais yonent bay saa saa mais kon lan moo ñu téye est ce man man nañu am ndigal ci yow ñun jigéen ñi ñu bokk ci xare yi bokk di jihaad yonent bay saa saa nee na fa qaala mu ne la kun na ñeel na leen afdalul jihaad yi jihaad bu gën ñeel na leen mooy lan mu ne hajjum mabruur aj goo xam ne gu yàlla nangu la gu baax la boo xam ne jaam ba def na la yàlla tax ba ko yàllay woolu la tax mu woolu ko biir Makka def na la nga xam ne looloo taxoon boroom bi woolu ko ba borom bi nangul ko waaw aj googee loolu moom mooy eh, afdalul jihad mooy jihad bi gën mu ne rawaahu soroona ko al Bukhari al imaam al Bukhari léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne al imaamu ahmadu di sëriñam ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi solo na ko lu jiitu na ko noonu solo na ko al imaamu nasaa'i ak al imaamu ibnu maaja al qazwini rahmatullahi al jamii al imaamu al ci bërëb yu bari ak ci yeneen kaddu yu bari indi na ko ci ay kaddu yu bari te hadis bi ñëwee na xam nga lakunna dana yeneen saa saa dana lakunna afdalul jihad mais ñëwee na lakinna afdalul jihad kon al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullah fi mu ko njëkk indi muy hadis quinze vingt mille cinq cent vingt kitaabul hajj baabu fadlil hajjil mabruur ah. Ah, mooy moom leen di laata xadis biñ fi gisoon man xajja lillahi falam yarfut walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu umma xadis bii la ko jiital moo ci jiitu woon moo ko jiitu te moo nekk diggante bii bi ko jiitoon nag mooy bi sayna Abu Hurayra ne woon su'ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayyul a'mali afdal qala imanun billahi wa rasulih qila thumma madha qala jihadun fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrur léegi ginnaaw boobu nag xadis bi la ci teg kon mu ne haddathana Abdurrahman ibn al-Mubarak al-imam Abu Abdillah al-Bukhari amirul mu'minin mu ne nettali nañu Abdurrahman ibn al-Mubarak ne Abdurrahman ibn al-Mubarak ibn Abdillah al-Ayshi uh, Abu Bakr uh, uh, moo doon dàkkantalam ñi ne Abu Muhammad as am ñu ne Sadusi la al-Basri rahimahullah génn àddina la 228 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Khalid mu ne ki ñu nettali mooy Khalid di Xaalid ibn Abdillah ibn Abdirrahman ibn Yazid Abul Haythami ñii ne Abu Muhammad al-Wasiti at-Tahhan al-Muzani mawlahum rahimahullah génn àddina l'an cent soixante-dix-neuf am nañu ne déedéet cent quatre-vingt-deux wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne axbarana ah mu ne xabaare nañu moom kan mooy wax Xaalid ah, mu ne xabaare nañu Habib ibn Abi Amra mu nekk ñu nettali xabaar ñu mooy Habib ibn Abi Amra muy Habib Habib Habib ibn Abi Amra Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala nga xamante ne nii moom mu ngi génn àddina la 142 rahmatullahi alayhi an Aisha moo ko jëlee ci sayyidatuna Aisha Aisha bi ban Aisha bint Talha Aisha <laughs> bint Talha ah, du ñàkk ne moom mii euh, baayam mooy xam nga kan la Talha ibn Ubaydillah voilà bokk Seydina Abu Bakar at-Taymi hmm, nga xam ne mooy Talha bokk ci fukk ñi gën a màgg ci sahaaba yeneen saa sallam gisoon nañ xadiisam fii gis fii yeneen xadiisam kii nag doomam la mooy Aïcha bint Talha ibn Ubaydillah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tayma al-Qurashiyya at-Taymiyya Ummu Imran al-Madaniyya eh, mooy fii léegi kii nag Aïcha bi dafa bokk ak sayyidatu Aisha lu bari xam nga Talha ibn Ubaydillah euh, bàyyi tax la ci sayyidatu Aisha mooy sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu ñoom ñoo bokkoon ci waaso ab néeg ci waa Quraysh ñoo ko bokk muy waa Taym banu Taym eh? moo tax ba keroog Abu Bakar Seydina Abu Bakar nee na Uhud moom ba ma la may rëcc rëccee ma ne may ñëw gis benn waay fekk yéeféri bi affaire bi euh, retourné woo ba yéeféer yi di rey ci jullit ñu bari ku nekk nag lii sa lii sa sa sa sa sa préoccupation mooy nan la ñuy défendre yooyu saa sam mais ñenn ñi xamuñoon sax fu mu nekk don Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Ali ak ñoom Seydina ñoom ñëpp xamuñoon ndax fañ newoon doon xare ak yore saa salaam newoon bokkul Talha yi moo newoon ak moom bàyyi ndaw si waaw yoo keroog ci lañ dagg ay loxoom ci la loxoom yi baaraam yi nekkoon yadu Talha shalla waaw dañu dagg ay baaraamam keroog. bam naan xis yonent baay saas xas yonent saas am ne ko gis nga boo tuddoon turu yàlla da ngay gis malaaka yi di ko yëkkati sa baaraam yi <laughs> waaw talxa boobu gisee naa Abu Bakar naan maa ngi daw seen yonent saa salaam daw gis naa kenn laa gis mu nekk moom ma naan comme daal li ma waroon a li ma raw yal na nekk talxa nee na mu muy moom <laughs> moo tax mu doon wax ne Uhud daaka daaka yawmun kulluhu li talxa seen Abu Bakar <laughs> doon wax ne radiyallahu anhu Uhud daal bés la boo xam ne léppam Talha ko moom mooy lam fa def waaye ci aar yonent bi saa saa ndax moo nekkoon ak moom ak lenn ci waa Ansaar bañu faat leen ñoom ñépp moom mu resté waaw di xare gaay yi <laughs> ah, ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas daal di agsi bi mu ne waaye baa ngi daw dégg gis al naan moo am al-Miqdaad wuyul yonent saa saa mu ngi lay woo waaye ma daw ñëw yonent saa saa di jël ci flèche yi di ma jox kii euh, xeej yi naan ma sànnil irmi sànnil ci yéeféri fidaaka abi wa ummi jënd naa la sama baay sama ndey sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na man damaa dégg ci terrain de bataille ci terrain de geer bi ñu ne qutila Muhammad ma ne wax lu mu fa demee noonu ay <laughs> faat na ñu ne la sala ma ne la xaar la nee na ma xool ci ñi faatu ko fa ma ne wallahi laa yafir wat naa ci yàlla man Ali radiyallahu anhu saa sandu daw lenn nag moo mën a am mooy comme que ñun ñoo fi jëf mooy yàlla gi ñu fi def mooy la yoneen saa sam ne woon bu leen rumaat yi ñi mu tegoon ci kaw bu leen wàcc ci kaw jabalul rumaat fii ñu wàcc loolee mooy yàlla googee lañu yàlla meree ba yëkkati ko waaw Allahu akbar ni léegi nag moom xare ba ba ba ba ba mu jeex rek ka fi des moom <laughs> waaw naa Talha nag moom moom gisoon nag a saa moom xare bi yépp <laughs> waaw ba yore saa saam sax di yéeg ci euh, euh, montagne soosee euh, ci ci ci ci ci gannaawam suy naa Talha moo moo moo sëgg saa salaam def bu doon tay escalier ci ndiggam la la taxaw daal di yéeg <laughs> allahu akbar mooy bàyyi kii suy naa ibn Ubaydillah hmm? eh, eh, eh, minhum man qada nahba waaw allahu akbar waaw waaw wa minhum man yantadir wa ma baddalu mu ngi noonu mooy saahibu hada hadihi al aya moom mooy boroom laaya boobee tamit waaw min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu allah alayhi waaw te suratul am na ci ci way ngëm yàlla yi ay góor yoo xam ne dëggal nañu la ñu diggoon seen borom am na ci ñoo xam ne ñoom matal nañu lépp waaw waxoon nañ lool day wane ne xasaa nax ba tekkiwul faatu ah parce que kaw kaw bee ñëw ne waa yoneen saa salaam ñooñ alquran di wax waaw ñooñ ñooy ñam tan la ñooñ ñooy ñam yoneen saa salaam fekk da doon waxtaan ci jàkke bi dégg na ko waaye eh, mu bàyyi noonu rek continuer après ñu ñu toog tuuti rek Seydina Talha di dugg ci ci jàkke ji yoneen saa salaam ne ana ki doon laaj sànk naan euh, aaya boobu kan lay wax kaw kaw bi ne maa ngi nii de man la dama maa ngi nii mu ne ko gis nga kële di ci jàkka ji mu ne ko waaw mu a ko huwa min man qada nahba kee bokk na ci li nga xam ne lépp lu ko waroon def na ko allahu akbar <laughs> waaw way yow may ta faatoogut <laughs> may yow ma <laughs> loolu du lu nekk ci kaw suuf di bind di di dund rasulullah wala rabbul alamin ne la mii moom mata nga yii kooku de wa Ibrahim alladhi waffa la borom ba waxoon Seydina Ibrahimul Xalil mi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam matal na lépp Allahu akbar waaw kon Seydina Talha moom mooy baayu ndaw si li ma doon waxtaan nag ne eh, ñàkkul na Sayyidatu Aisha la ko tudde waaw <laughs> ñàkkul ne sayyidatu Aisha la ko tudde <laughs> mooy Aisha binti Talha hmm? te moom mii li ma doon wax sànq ne euh, euh, dafa bokk sayyidatu Aisha ci côté yu bari côté bàyyi bi kon gis nga Talha mbokk Seydina Abu Bakar la ci wàllu deret ndax ñoom Quraysh ñëpp ay mbokk lañ mais ñi mu ci ñi ci gën a bokk mooy ñi bokk yu néeg te Talha ak Seydina Abu Bakar ci banu Taym lañ bokk sayyidatu Aisha di doomu Abu Bakr sayyidina Abu Bakr bokk radiyallahu anhu waaye ndaw si dafa am leneen lu mu bokk ak sayyidatu Aisha parce que sœuru mooy yaayam ah, sayyidatu Aisha daa amoon sœur petite sœur ko fi laajee dama lay sakk moom Asma nga naan lan yow Asma bint Abi Bakr ñoom ñee lañ ko bigi yaayu ñoom Urwa yaayu d'abord Abdallah ibn euh, Zubayr ak Urwa ibn Zubayr mi ñu fiy gis <laughs> lu bari yaayam di sayyidatu euh, Asma nga naan lan kooku moom boo fi ne kooku du magu sayyidatu Aisha radiyallahu anha nga xam ne zaatun nisaaqayni ma doon jàppale yonent way sa salaam sa gàddaay ga mook bàyyam ba ñuy gàddaay nga xam ne liggéey bu mag la fa def moom sayyidatu euh, Asma bint Abi Bakrin radiyallahu anha kooku kooku boo ko xamul ne dañ lay dañ lay <laughs> wax waaw sœuru Sayyidatu Aisha mooy yaayam waaw Ummu Kulthum bint Abi Bakr <laughs> waaw Ummu Kulthum di doomu Seydina Seydina Abu Bakr daa amoon doom ju tudd Ummu kooku nag mooy yaayu kii voilà sœuru Sayyidatu kii la Sayyidatu Aisha waaw ñoo bokk baay Seydina Abu Bakr moo leen jur ñoom ñëpp kooku nag moom moo jur Aïcha bi voilà moo tax eh, moom sayyidatu Aïcha kii wam la noonu tudd baaj euh, tant lan tantam la voilà tantam voilà mooy xaala la xaala xaala waaw xaalatu haa <laughs> waaw kon mu ngi noonu wona al-imaam az-Zahabi mu ne ummuhaa Ummu Kulthum bint as-Siddiq sami'at xaalatahaa kon mu ngi noonee mu ne kii ah, mooy Ummu Kulthum di doomu as-Siddiq al-Akbar Abu Bakr radiyallahu anhu dégg na ci tantam sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala moo nekkoon ku baax ta selloon génn àddina vers les années cent dix rahmatullah ala almadaniya radiyallahu ta'ala anil jami' an Aisha kon mu jël ko ci tantam Aisha jël ci Aisha radiyallahu anhuma an ummul ummil mu'minina waaw Aisha bii nag bokkul ak Aisha biñ jóge léegi Aisha bii mooy tantam di nday way ngëm yàlla y radiyallahu anha annaha qaalat mu ne neenab ya rasulallahi nana al jihad afdal al amal afala nujahid qaala la laakinna am na fii laakinna afdal al jihaadi hajjun mabruur am na la kunna moo ra al imaamu euh, euh, euh, al kii al-Haafiz Ibn Hajar bi muy sarh hadiis bi mu ne uxtulifa nag fii fal akthar bi dammi al-kaafi xitaabun lin-niswa mu ne wute nañ nag waaw parce que xam nga maas yi du tout le temps lañ doon <laughs> mu ne loolu nag wute nañ nan lañ ko soloowe nan lañ koy takke mu ne ñu ëpp nag dañ ne mooy kaaf bi dañ ko def damma mooy ku bu boobaa mooy lakunna ni ñu jàngoon xadiis bi ñuy ubbi sànni mooy lakunna mu nekk xitaabun lu yeneen saa di wax ak ak jigéen ñi ne yéen ñeel na leen waaw afdalul jihaad li gën ci jihaad muy hajjum mabruur mu ne waaye qaala al-Qaabisi al imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne waaye rahimahullah al-Qaabisi da rahimahullah nee wa huwa alladhi tamilu ilayhi nafsi man de sama sama xol daal ci loolu la gën a jéng quoi que ne na la mu ne waaye wa fii riwayati alxamawi lakin bi kasril kaafi mu ne waaye ci yi nga xam ne nag alxamawi ci yoonam la jaar foofu nag eh, du du kaaf bi dañ koo def ki ki woobaa mooy lakin lakin na voilà mooy istidrak voilà moo tax mu ne lakinna bi kasri kaaf wa ziyaadati alif qabla di lafdil istidrak mooy waaye waaw na waaye mooy lan bu boobaa la lay tekki hadis bi buñ ko jëlaatee danay damaa laaj dañoo laaj damaa laaj yonent ba saa saa ne ko man de gis nañ ne jihaad moo gën a bokk na ci jëf yi gën waaye yonent saa saa ndax du ñu jihaad mu ne déedéet lakinna waaye afdalul jihaad yi afdalul jihaad yi lakinna afdalal afdala voilà wax laa kinna moom bu duggee ci kii da koy def euh, euh, da koy nasab lakinna afdal al jihaad yi waaye nag li gën ci jihaad waaw hajjum mabruur mooy aj bu bële alors ba dane lakku na ñeel na leen yéen jigéen ñi jihaad bi nga xam ne mooy bi gën mooy hajjum mabruur waaye al imaam al bi mu nettalee yii yëpp nag mu ne wal awwalu aktharu faayda mu ne bu njëkk bi mooy lakkunna loolu moo ëpp ko wax li annahu ndax loolu yastamilu ala isbati fadl al hajj wa ala jawazi su'aliha anil jihad wa su'aliha anil jihad mu ne waaye moo ëpp njariñ lu tax parce que day lamboo di saxal ngëneelu aj waaye tamit day ci day loo xam ne day tontu laaj bi mu ko laaj parce que ñoom jigéen ñi lay wax ah mooy moo tax di ma ne la sànq maa ngi la naan bi ñuy tàmbale Imaamul Buxaari da koo soloo ci ay kàddu yu bari dina ñëw léegi yeneen kaddu yoo xam day wan ni jigéen ñi la voilà te moom jigéen la moo ko laaj waaye am na xam ne danaa soxnaay yonent bi saa saam ñoo ko laaj yonent bi saa saam ci wàllu jihaad ndax mu permettre leen mu ne leen déedéet wax leen lii kon mooy bu nekk ne day wax ko gëneelu jihaad waaye tontuwaale jigéen ñi mu ne loolu nag moo ëpp euh, faayida que bu dee laakinna afdalal jihaad alors que bu dee lakunna boobu dañ ciy jànge ay yeneen mbir mooy ngëneelu jihaad waaye tamit mooy mbiru ji concerné femmes yi muy jigéen ñi kon nag mu ngi noonu waaw waaw mu ne wa sammaahu jihaadan lima fihi min al mujahadati min mujahadati nafs mu ne nag ak gu baax ak yoneen saa salaam daf koo tudde jihaad parce que euh, jihaad ak sa bopp sa bakkan da cay nekka ah. mais bu rëy sax waxoon naa la yow jataay yi ñu génn yëpp loolu la noonu wax naan xajjul mabrur noonu lañ koy définir Iblis loolu moo xam moo tax nit ki du ko bàyyee ko day fexe lépp luy ko ju ñaaw ju ne moom mu réveillé ko ci moom mu yee ko xat xol mën xuloo du muñ tus waaw waxoon naa la ñenn ñi sax booy boo buñ gisee kuy tawaaf di waaxu si ñoom ñuy kii ñu ñu ñu ñu ñu ñu préparer kucceel waaw boo ñëwee ñu ci rus naan bàyyi day dof dof lu doo ko defaat de waaw yu mel noonu. mooy nga muñ muñ sa bakkan nag nga daal di koy noot ba yooyu yépp sa mois gi nga amoon nga xam ne yow foo ma bëggoo kenn jege la waaw wala ku la ma sa riisu sax nga mer booy dox ci mbedd sax am ku la xaw a fël nga ne loo waxoon nga loolu nga ñëw ci kaaba gi yow ban kii jaay boo ndaw ci suuf nga jëm waaw dañ lay puus ba mel ni ku la sandwich boo may tóol <laughs> waaw léegi léeg boo may sa sa tànk yi doo leen sentir tellement ab raj-raj loogu bousculade gi waaw léegi yow koo xam ne moom ko ku commencé laal mu mer léegi yooyu yëpp nga fexe doomte sa bopp sa bakkan sa nafs waaw daal di koy noot waaw moo tax loolu euh, mujaahadatu nafsi ah. ak tamit nga ñëw kenn wax la lu ñàkk ñàkk so way dalal ne waaw waaw <laughs> wala wax la wax boo xam ne bu naqari la wala bu jaaduwul nga muñ te yàlla tax yooyu yëpp eh, nekk jihaad bu rëy ak tamit tënk sa bakkan ba li nga xam ne moom la ñuy def moom la ñuy def malgré tàngoor wi di ko def ni mu tàngeek li nga xam ne yaram noonu la bëgg nooflaay di la utalloo ay ay ngànt ak waaye te ñoo xaar rek waaye ci bi tey jii bi xam nga affaire bi ci benn bés nangam ak nangam nga nga xeex ak sa bakkan ba yooyu ma ne dinaa fa ne de waaw yooyu yëpp mujaahada la waaw ba pare sa alal ji nga xam ne moom nga jël def ci waaw eh, ak gi léegi cher na li waay yow huit mille euros way loolu foog nga xeexal ngir man koo débourser sa waay <laughs> waaw saa é é liis yow yow sa projet bi nga sumboon sa kii bi nga war a fay mooy bu nekk di boo xam ne yëpp yu dëggu la ah, yoo xam ne xaalis a ko war a def mu ne la é eh, yow doo jël xaalis bii def ko yow yàlla topp la lii jëlal nga def ci ainsi de suite te loolu moom képp kenn bu ñëwee bay aji am lu muy def am na leneen loo xam ne lu mu waroon lu mu bëggoon a def la waaye da ngay bàyyi mbir def mbir mais bu dee yooyu ngay xool doo mën a aji tout le temps iblis na la alal yoon yu sawaay é sawaay yow yow sa mbaar mi waa ji jooyant di waa di jooyu nii sawaay doo ko jooyante nawet baa gi ñëw de nga ñëw di aji te ngaa jël alal ji def ko ci matériel yi boo demee bala nga ñëwaat day gin a yokk de waaw fii yokk kese li ñuy liggéey quoi kon nag kañ ne waaw waaw loolu de waaye téeméer seet charpentier diw rek waaw sa waay xam nga nawet baa ngi jege si quoi waaw doo ma defal devis yaa ji dóoral ko devis yóbbaale léegi bu déwénal devis bi nag mu jël alal ji def si mu ko waaw bu beneen yoonee tout le temps noonu lay def waaw loolu mujaahada la laaj. mën a dindi sa alal sa waay ne man fii laa fii laa koy def waaw borom bi may na ma ko am naa ko naa ko sa santum yàlla ak eh, topp ay ndigalam jeex na kon loolu la kon gis nga kon laakin na am na laakin na am na lakun na am na laakin na ñëwee na ci kin na waaye ñëw na ci lakun na xoolal li ñoo la doon wax eh. Eh. te loolu laqun na loolu mooy li gën a euh, mooy li gën a euh, li ëpp comme li imaamul Haafiz na Hajar wax te mu ëpp njariñ moo tax euh, imaamul Buxaari hadis bi da ko ndiwaat ci baabu jazaa'i saydi wa nahwihi wa qawlillahi ta'aala laa taqtulu sayda wa antum hurum ah, ci baabu hajji nisaa foofu xoolal sayyidatu boo boobu ci Musaddad la ko jële moom al imam al-Bukhari di ibn Muzarhad ibn Muzarbal ibn Mustawrad al-Asadi wa Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 228 qaala mu ne haddathana Abdul Wahid jële ci Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum Abu Bishr al-Abdi al-Basri génn àdduna 176 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Habib ibn Abi Amr gi ñu ngi doon qaala mu ne haddathana Aisha bint Talha mu ne ki leen nettali mooy Aisha bint Talha mi ngi sànq an Aisha ummul mu'minin mu jëlee ci beneen Aisha bi di doon day julli ñi radiyallahu anhunna ah, radiyallahu anha anna qaalat ya rasulallah ala naghzu wa nujahidu ma'akum waaye na saa saa ñun jigéen ñi duñu xare ànd ak yéen yéen góor ñi ngeen di xare yeneen saa salaam ne wa la kunna voilà gis nga bi bii waxul laakinna ahsanal jihaad parce que laakinna mooy waaye dab daba waa daan la kunna ahsanal jihaad yi wa ajmalahu waaw mooy fii mooy takk boobu moo gën a siiw yaa am na laakinna waaye bee mooy wa ajmalahu ah mooy laakinna bu boobaa day nekk waaye non jihaad bi góor ñiy def waaye yéen am ngeen. waaye bii la kunna am ngeen ahsanul jihaad yi wa ajmala bi gën rafet ci jihaad yi gin cee taaru alhajj mooy aj hajjun mabruur fa qalat Aïsha nee na sayyidatu Aïsha nag teg ba mu de wax ba mu ñu nettali hadis mu ne moo tax fala adawul hajj ba'da iz sami'tu hadha min rasulillah sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne aj moom du ma ko bàyyi ba ma déggee li sa saasara moo tax <laughs> xanaa xaboo keroog bi ñuy faat naa Ousmane moom fekk ko fa parce que daa aji woon xam nga kàccoor yi dañoo bàyyi bu heure bi nga xam ne Médina day déserté wu xam nga aj bu ñëwee moom aj moom bu ñëwee Médina day déserté rawatina temps yooyu nga xam ne bon léegi euh, mooy dina déserté wu ujaaj yi parce que ujaaj yi moom bu ñooy feesal Médina voilà ujaaj <laughs> yi ñooy feesal Medina ñu surtout ñu bari nga xam ne dañu naan balaa aj gi ñoom dañuy njëkk Medina da ngay dem mu fees del waaw mais bu aj ñëwee comme que aj mbir mi moom Makka la te gaa yi foofu lañ jëm mooy Medina day déserté wu moo taxoon kàccoor yi xamoon lool ñu bàyyi nag ba jamono jooju nga xam ne ci la nit ñu bari di deme aj ñu daal di ñëw nag encercler foofu ba nañuy faate euh, ki nga xam ne mooy xalifa ab jullit ñi di Sayyidna Usmaan ibnu Affan alayhi ridwanu rahimu mooy boobu daa aji woon moom sayyidatu Aisha début bi nag Seydina Omar radiyallahu anhu euh, euh, doon leen woon permettre ñuy aji ñoom jigéen yoneen saa salaam mais après mu permetre leen parce que xam nga yoneen saa salaam da doon wax ne mooy ay waqarna fii buyutikunna boobu aaya bi di wax euh, nañu sax hmm, seen néeg yi ak yoom soxnaa yonente bi saa ak bi nga xam ne yonent saa saa ci la aj ba pare ne leen aj ji après ngeen des ci seen kër yi waaw léegi suuf ko loolu Sayyidatu Aisha dana yonent saa lii mu ma wax moo tax loolu noonu moom mu am ci beneen déggin que ne waqarna fii buyuutikum tekkiwul na loolu day tere ñuy aj ndax parce que yonent bi saa moo leen ne yéen lakunna ñeel la leen ahsanul jihaadi wa ajmalu waaw am ngeen. li nga xamante ne nii mooy li gën ci jihaad waaye bi ci gën a rafet waaw loolu gis nañ ko moo tax moom mu nekkoon nag euh, euh, euh, kon loolu mu xame ci ne kon waqarna fii na loolu tekkiwul na yàlla da leen a tere complètement xaraamal leen ni ñu génn waaw di woyaaseeti loolu amul du loolu parce que li yonent bi jubluwu ci loolu waaw waaw kon nag mu ngi noon moo tax ñi nga xam ne dañuy wax naan Sayyidatu a wala euh, warul woon di dem ci yooyu ak yooyu yooyu dañ naan la moom fii la ko teg ah, voilà <laughs> moo la Imam Ibn mu ne za'ama ba'du man yanqusu Aishata fi qissati al-jamal euh, aw qawluhu ta'ala wa qarna fi buyutikunna yaqtadi a safar alayhinna qaala wa hadha al-hadith yaruddu alayhim al-Imam mu ne ñi nga xam ne ñooy wax Sayyidatu di ko euh, jame ci loolu waaw naan ci xew-xewu jamal mooy xare boobu amoon rek ginnaaw biñ faatee Seydina Usmaan yàgg nañ ko fi tudd te mu moom sax giléem ga waroon moo taxoon ñu tudd ko euh, xareb jamal voilà euh, diggante ci biir saxaaba yi radiyallahu mu ne loolu ñi koy jame ci loolu lan moo taxoon muy dem ci yooyu hein euh, di gis nga sa taabee ba ne woon man no kii ne ko sawaay ñëw ne ko sawaay àndal ak man ci Aysa ñu dem ma ko bëgg gis daa laaj ju ma ko bëgg laaj ndax Ibn Abbas nee na ma dem laaj ko